baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu laa taqrabu alsalaata wa antum sukaaraa xatta taclamuu maa taquuluuna walaa junuban illaa caabirii sabiilin il xatta taqtasiluu walaa junuban illaa caabirii sabiilin xatta taqtasiluu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'iti aw laamastumu an-nisaa falam tajiduu maa'an falam tajiduu maa'an fatayammamuu sa'iidan tayyiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum inna allaha kaana afuwan gafuuraa suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaam ñeent fukk bi ak ñett laaya bii nag waxoon nañ la bi ñu doon gis laayatul wudu muy aayatul wudu ci suuratul maayida waxoon nañ la am na lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di laayaat juróom benneel ba ca suuratul maayida waxoon nañ la al imaam ibnul arabi al maalikiyu rahmatullahi alayhi li nga xam ne moom la doon wax ne man de mbir mii am na loo xamante ne nii lu garaaw lan mbir la moo xamante ne xaw aw aw ma lu koy faj voilà mooy man ñaari laayaa ngii xaw ma lan moo ci laayatu tayam moom muy laaya bi la doon wax nekk ci suuratu nisa ak li nga xamante ne laaya bi ñu la wax sànk na nekk ci suuratul maida même bu dee na waxoon nañ la al imam al buxaari rahmatullahi alayhi comme ni ko al imaam al xaafiz ibn hajar alayhi tuddee ci al-Fath ne moom dafa jeng moom al-Imaamul Buxaari kene laayatu tayammum mooy laaya bële nekk ci suuratul Maa'ida comme ni ñu ko tudde woon walillahi alhamdu wal minna waaye ñenn ñi ku mel ni ñoom al-Imaamul Qurtubi bi nga xam ne mooy boroom tafsir bi Abu Abdillah rahmatullahi alayhi moom dafa jàpp ne laaya bii mooy laayatu tayammum mooy laay bi nga xam ne mooy wax tiim waaye loolu waxoon nañ ci bi ñu àggee fële walillahi alhamdu wal te taxawoon nañ ci laaya yooyu ci lañ gise woon non seulement nan la ñuy jàppe mooy njàppum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sifatu wudu in nabi mooy ne melo li nga xam ne mooy jàppug yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu nan la ñuy defee masu alal xuffayn li nga xam ne moom lañ tukkee tamit ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu tamit li nga xam ne moo jëmoon ci tiim loolu it yooyu yépp masala yooyu yépp walillahi alhamdu wal minna daal di noonu lañ ciy wax looloo tax nag kon nag nii bu kenn yaakaar ne fii mu ne yooyee dañ ciy taxawaat ci saar bii nii xanaa kay lenn kese mooy loo xam xam ne moom lañuy yokk fii te gisuñu ko woon fële mooy ki aw laamastumun nisaa boo bële ñi nga xam ne comme al imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi nga xam ne dafa jële ci lii këne laal jigéen moom daa tax mooy li nga xam ne boo laalee jigéen loolu mooy ak noo ko mën di laale am nga ci bànneex ak amoo kook kooku sa mbokk laak waaye lu man di doon sa sa sa koj armal laak sa soxna laak du sa soxnaak sa yaay laak sa ab laa laak boo ko laalee loolu day toj jàpp loolu lépp ak li nga xamante ni masala boobu amaan ni nañ ci ñëw léegi insha allahu taala bu ko waxtu wi jar mayee kon nag suñu boroom tabaraka wa taala di wax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu léegi nag sauf que laayatu tayammum bon am na luñ ci fàtte woon wax mooy aaya boobu li taxoon mu wàcc mooy li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ñu bari nag dañ ne ghazwatul Muraysi' la xewoon muy ghazwatu Banil Mustaliq te lool yàgg nañ koo gis <laughs> voilà tudd nañ ko fi tuddati ko voilà walillahi alhamdu wal minna ñoom al-Harith ibn Abi Dirar <laughs> sayyidu bani Banil Mustaliq rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ndax mujj na tuub moom léegi mooy ci boobu noonu nga xam ne ca la naafiq ya waxe woon tamit lañ waxoon ca suuratul munaafiqun layin layin ate layin raja'naa ila al madinati la yuxrijanna al a'azzu minha al adal te ci xew-xew boobu tamit ci la li nga xamante ne mooy la naafiqe waxoon ne bu ñu waat naa ci yàlla ne bu ñu delloo Madina mooy ki nga xam ne moo gën a tedd di Abdallah ibn Ubay moo ko doon wax ak i gaayam <clears throat> ñoom de dinañ génne ki nga xam ne mooy ki gën a doyadi te kooku yeneen yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wal iyaadu billah lañ ci jublu woon léegi nag loolu ci xew-xew boobu la xewoon waaye leneen mooy xaadisatul ifki muy nettali googa l'abominable mensonge duur gu rëy gi nga xam ne moom lañ tegoon ci doru as-siddiqatu as-siddiqatu bint siddiq alhamdulillah radiyallahu taala anha wa ardaaha ah, am nañu ne ñoom xew-xew bii tamit ci xare boobale la xawoon muy ghazwatu banul mustaliq muy ghazwatul muraysi' même bu dee ñenn ñi dañ ne non non non non waaye yow li xewuloon foofu fenn foofu waaw sayyidatu wa ardaaha moo ko nettali comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiix yi mu ne dafa génnoon dañoo demoon ci benn xare daal ci gàttal boo xam ne ñu génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam après daal ci gàttal mooy caq bu ak caqam daal di réer ba mu koy seeti nag affaire ba waaye gaa yi jekki ñu koy seeti quoi léegi nag ñu nekk foo xam ne moo amuñ ndox nag te julli jot léegi nag nit ñi daal di koy kalaame quoi <laughs> gaa yi daal di koy kalaame daal di am ñoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di dem wax ko sayyid Abu Bakar quoi ne ko ah waaye fii mu ne nag bon Sayyidatu Aïcha daal moo tax ñun ñu nar a tardé fi ba amuñu ndox daal voilà mooy fii ñu seen def escale mënuñoo avancé par que yonent bi alayhi salaatu salaam nee na gars yi nañ seeti caq bi nañ wëri ba xam ndax dinañu ko gis léegi nag mu ngi nii nit ñi amuñu ndox voilà waaw ñun yoruñu ndox fii te fi ñu fii ñu def escale amul benn oasis boo xamante ne nii man nañ fee am ndox léegi nag nee na Sayyidna Siddiq daal di ñëw fekk <laughs> nee na bi mu ñëwee moo fekk yonent mi sa salaatu salaam dafa sonnoon daal tëdd noonu tëddoon ci ci tànk ci tànku Sayyidatu Aïsha la tëddoon di nelaw léegi Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ñëw ne ko mais ne ko yow mais Aïsha yow Aïsha xoolal li nga def rek yow yaa yow yaa teg nit ñi yow yaa tax yonent mi alayhi salaatu salaam def escale fii ak nit ñi amuñu ndox tëjul jot na amuñu ndox te yoruñu ndox nee na <laughs> nee na comme que ba pare mu may puus <laughs> mu may puus ak baaraam bi nee na ba moom mu way affaire bee gi safa safa sax mais ma woon yuuxu parce que dama doon bañ yonent fa alei saatu salam bi tëdd sama kaw yeewu <laughs> waay ne ma wayow xoolal ni ngay def rek di ma di ma jam ak baaraam bi ba ma wayow après léegi nag bi nga xam ne après bon euh, ci la suñu borom daal di wàcc li nga xamante ne nii mooy laaya boobale léegi nag waaw kay ci la wàcc li nga xamante ne mooy laaya bi nga xam ne mooy laaya yu moom léegi nag mu ngi noonale mooy laaya bi bi nga xam ne ci la sayyidna Usayd ibn Hudayr doon wax waxam ju siiw ba ne lii daal du seen njëkk lu njëkk ci seen barke yin waa kër Abu Bakar radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi bi ñu foogee ne dañoo yëkkati gëléem gi rek mooy gëléem gi fim fim fim gëléem gi fim yësoon bi ñu yëkkatee gëléem gi ndekete foofu gëléem gi moo tëddoon ci kaw caq bi loolu la woon léegi nag loolu mooy laay bi waxoon nañ la que ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dane du laay bi voilà ndax moom laa mooy li mu ënd ci suuratul maida tafsiru suuratul maida mooy boobu nga xamante ne xadis boobu comme niñ ko waxe woon muy bi jaar ci Amr ibn al comme ni ko al imaam al-Haafiz ibn Hajar waxoon mu jëla ko ci Abdurrahmaan ibn al-Qaasim bi moom moo ko nettali Abdurrahmaan ibn al-Qaasim mu jële ci al-Qaasim ibn Muhammad di ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu jëla ko ci di bàjjanam voilà muy sayyidatu Aïsha al Qaasim baayam frère la woon ci sayyidatu Aïsha muy Muhammad ibn Abi radiyallahu anhum a ci foofu la ne waaye léegi falam yajiddu léegi ci la wàccee fa nazalat yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salaa kon nag loolu ñu xamee ci na kon en tout cas imaamul Buxaari rahmatullah alayhi hadis bi mu cindi woon foofu day wane ne kon suwaar bu mooy laay bu alhamdulilah bañ gisoon ci suuratul maayida kon nag loolu lañ fàtte woon ci bon ci wax daal ni nga xam ne noonee la laay bii nii wàccee wala muy laayabale rek wala ñi nga xam ne comme ñoom al imaam bi qurtubi rahmatullah alayhi dañoo jàpp ne lii la wala rek gaa yi nga xam dañoo ëlëbu ci mbir mi comme al al <laughs> ibn al arabi comme niñ la ko waxee rahmatullahi ala al jamii kon suñu waroon ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa taqrabu salaa bu leen jege julli de mooy bu leen ñëw di julli xat wa antum fekk yéen sukaaraa da ngeen a màndi ndax temps yooyu mooy li mooy laata sàngara ñu koy xaraamal te loolu moom duñu ci taxawaat parce que waxoon nañu sàngara ak xaraamalu sàngara ci étape yi mu jaar loolu gisoon nañu ko voilà loolu moom moo tax du ñu nekk nag yi taxawaat nga xamante ne nii mooy ca suuratu naxli foofu waxoon nañ la wa min shajaratin wa min shajaratin naxili boo bële nga xamante nañ ko bañ ci yàggee gisoon nañ loolu lépp fi nga xam ne noonu la jaar ba niñ koy xaraamalee lépp yaa ayyo moon mu ne mu leen jege assalaatu julli wa antum fekk yéen sukaaraa da ngeen a weddi xam nga lii moom la sayyidna Umar radiyallahu anhu doon wax comme niñ ko gisoon di naan allahumma bayyin lana fil xamri bayanan shafiya naan borom bi tabaraka wa taala leeral ñu jox ñu ab àtte bu leer ci wàllu sàngara mooy laay nag di wàcc par ndànk-ndànk comme ni ñu ko tudde woon léegi nag mooy temps yi nag dañoo ne woon dañ leen a tere ñuy naan bu ñuy waaji julli bu fi kenn naan parce que après julli day jot doo xam looy wax ci biir julli ji léegi nag kon mu ne bu leen jege julli de wa antum sukaara te fekk yéen da ngeen a nekk ñoo xamante ne da ngeen a màndi wa la ta'lamu ba ni ngeen di xamee ma taqulun li nga xam ne moom ngeen di wax voilà walakum parce que man di taxaw di julli boo mayul voilà mu bëgg sant yàlla daal di saaga ah, kenn du xam ne muy wax moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon waa ji nga xam ne dafa gëm meentu lool ba manula taxaw sax julli kooku na dem tëddi voilà na tëddi noo day taxaw di julli bëgg wax loo xamante ne tem bu wax loo xam ne lu lu lu jaaduwul la voilà loolu nag waxuñu yow nga toog di veillé ba heure bu la neex di naani meew ko waxtaan yu ñàkk fa solo bàyyi ba fajar gi jege nga ne man nag damay tëddi non non kenn wax loolu yaa ko tey nga naan lan loolu yaa ko programmé boo waroon am liggéey wala lu am solo loo defi yaa ginoon a tay ne doo def loolu ñooñu moom taxul ñuy wax kon wantum sukaara kon bu leen jege julli fekk yéen da ngeen a màndi hatta ba kerataalamu ngeen